الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك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 al imaam al buxaari rahimahullahu taala ci saxiixam ginnaaw ci jotaay bii weesu gisoon nañ ci fi nga xamante ne moom moo aju woon ci fi ñuy wax ne baabu duaa ukum imaanukum te waxoon lu ak la nga xamante ne moom mooy sharx bi nga xam ne moom lañ ci waxoon inchaa allahu taala dinañ ñëw ci baatu baabun saa yu ko imaam al buxaari yu rahimahullahu taala waxe te fekk ba mu ko waxee jub amul leneen lu mu ca teg loolu lan lay tekki fa moom inchaa allahu taala dinañ ci ñëw fii gisoon nañ kon xadis bi nga xamante ne moom moo aju woon ci euh, baabul ba baabul imaani wa qawli nabii sallallahu alayhi wa sallam buniyal islaamu ala xams maanaam xadis boobu moom mooy xadis sayidna abdullah ibnu omar ibnu alxataabi radiallahu taala anhuma bi nga xam ne moom mooy juróom-ñetteelu xadis ci saxiix bi nga xam ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne lislaam ci juróom lañ ko lañ ko lañ ko tabax te moom mooy juróomi ponk yi nga xam ne ñooy juróomi ponk yi lislaam yi gisoon nañu euh, ci xadis boobu maanaam gis ne kon lépp loo xamante ne maanaam loolu dafay leeral li nga xamante ne moom mooy li mu wax ubbee woon ci bunt bi muy waxu Seydina Abdou Omar Ibn Abdul Aziz radiyallahu taala anhu ne diine ji maanaam ne ngëm dafa am ay ponk dafa am tamit ay dëxal dafa am ay farata ak ak la la ca tegu yooyu yëpp kon daf koy leeral di leeral ne kon juróom yii ñooy yi nga xamante ne képp ku ci nekk nekk nga ci lislaam képp koo xamante ne nekkuloo ci nekkuloo ci li nga xam ne moom la ñuy tuddee lislaam gisoon nañ tamit xadis bi maanaam bu bunt bi nga xamante ne moom lay wax baabu umuril imaan ak bor maanaam bunt yi nga xamante ne moom mooy leeral mbiri ngëm yi ak bari gi nga xamante ne moom la ñu bari dindi ci ay ab aaya boo xamante ne moom mooy aaya bi nekk ci suratul baqara te moom mooy aaya bi nga xam ne moom moo tàmbalee ci lay salbir naka noonu mu daal di indi tamit aaya saar bi nga xamante ne moom maanaam njaal beenu suratul mu'minun nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa taala tuddee way gëm ñi mu daal di tàmbalee ci qad aflahal noonu maanaam bu yooyu nga gis ci mu am ci yoo xamante ne daf ciy wax ay mbir yoo xamante ne dafa aju ci xol ak mbir yoo xamante ne dafa aju ci làmmiñ ak mbir yoo xamante ne dafa aju ci wàllu jëf yooyu yëpp muy mu mu muy muy leeral muy leeral loolu muy leeral ba tey mbir yi nga xamante ne ñoom ñooy bëri bi nga xamante ne moom la ñu bëri te loolu mu gën koo saxal ci xadisu sayidna abu hurayra radiallahu taala anhu bi nga xamante ne moom la ci teg moom mooy juróom-ñeenteelu xadis bi nga xamante ne mi ngi moom la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax naan al imaanu bid'un wa na shu'ba wal xayaatu shu'batun wal xayaatu shu'batun minal iman muy wax ne ngëm ak maanaam juróom benn fukki xaaj la ak nangam mu ne waaye euh, kersa nag maanaam aw aw pàcc la aw car la ci cari ngëm maanaam loolu muy leeral foofu ne ngëm kon mbir la moo xamante ne du benn mbir kese moom la ñu daan ngëm waaye ay mbir yu baree bari la yu tegaloo loolu moom moo tax ñuy wax ngëm ci ah, ci xadis bi maanaam kon xadis bi maanaam am na ci riwaaya bi nga xamante ne moom moo nekk ci saxeexu imaamu muslim bi mu naan alaaha shahaadatu an laa ilaha illa allah wa adnaaha imaatatul aza an tariqi daal di ciy teg ne al walxayaau shobatun min shoabil iman maanaam ne kon li nga xamante ne moom mooy juróom benn fukki xaaj yeeg nangam yi maanaam te mooy juróom benn fukki xaaj ak juróom benn wala boog juróom benn fukki xaaj ak juróom ñaar ci yeneen riwaayaat ala kulli xaalin ay riwaaya yu wuute la waaye li nga xamante ne moom mooy li mu làmboote moom mooy yi nga xamante ne boo ko matalee nga daal di nekk nga xam ne yow yaay jaamu yàlla bu mat sëkk loolu moom leeral la nañ ko waxoon nañ ko ci suñu jotaay yi weesu walillahi alhamdu wal minna mu daal wax ne kon juróom benn fukki xaaj yi ak nangam maanaam te moom mooy xaaj yi ngëm kon loolu maanaam mu ñu gis ni muy doon mën a mënef na ko tënk ci juróom benn fukki xaaj ak juróom benn wala boog juróom-benn fukki xaaj ak juróom-ñaar wala boog juróom-ñaar fukki xaaj ak juróom-benn wala boog juróom-ñaar fukki xaaj ak juróom-ñaar ala kulli xaalin yooyu yëpp benn bu ci nekk xaaj la ci xaaj yi maanaam mënef na ko koo xaaje waaye ah, boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ah, leer indi nañ ci ay leeral ci seen ah, téere yi comme ni nga xamante ne leeral nañ ko tamit ci suñu benn su ci ci ci ab taal maanaam lu téere boo xamante ne bindoon nañ ko ci maanaam leeral ci tamit bunt yooyu walillahi alhamdu wal minna euh, bokk na ci li nga xamante ne moom mooy euh, leeral wàllu googu maanaam mooy ne loolu noonu dafay tegtale ne maanaam ngëm li nga xam ne moom la wax ne li gën a kawe moom mooy wax ne baat wax baatu laa ilaha illa allah te moom mooy li gën ci li nga xamante ne def na ko wax loolu bu fekkente ne moom mooy kon li nga xam ne moom mooy fondement bi moom mooy li nga xam ne moom mooy li ci gën a kawe bu loola nag dafa aju ci wàll maanaam dañuy gis ne kon dafa am lu gën a kawe ak lu gën a suufe mu ne nag li nga xamante ne moom mooy li gën suufe mu ne imatatul adha ani maanaam moom mooy nga toxal lépp loo xamante ne luy luy luy mën a indi ak lor la wala maanaam loo xamante ne daal day gêner maanaam loo xamante ne du du neex du neex ci gis ak ci dégg li nga daal di koy toxal ci mbedd mi loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy imatatul adha ani tariqi waaye loolu kon maanaam mooy li gën a gàtt kon li gën a tuuti kon li ñu mën a gis ci ne mooy ki nga xamante ne moom mooy ku gëm te dëgg-dëgg ngëm googu dëggu ci moom mooy mu am li ñuy tuddee ci suñu jamono civisme maanaam mooy li nga xamante ne mooy ci mbedd mi nga maanaam boo dajee nit ci biir société bi nga nekk koo xamante ne doo fi indi loo xamante ne ak ngay si say wax ak say doxalin loo xamante ne dëgg-dëgg problème ngay doon maanaam loolu nga nga dindi ko ci société bi maanaam ci mbedd mi loolu moom mooy li nga xamante ne mooy li gën a néew li gën a kawe nag mu daal di wax ne moom mooy nga incarné baatu laa ilaha illa loolu benn wax la beneen déggin bi nga xamante ne moom moo ci mën a ne moom mooy ne dafa indi fii ñetti mbir maanaam moom mooy wax baatu laa ilaha illa nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne moom mooy li gën a rëy li nga xamante ne moom moom la waxoon moom ak yenent yi nga xamante ne ñoom ñoo ko jiitu woon alayhim salaatu wassalaam te loolu lu ñuy wax la ci làmmiñ waaye li nga xamante ne moom mooy kon euh, cër yi moom mooy nga toxal dara nga gis ci mbedd mi loo xamante ne lu ñaaw la nga toxal ko loolu bu boobaa muy jëf bu boobaa mu daal di des beneen partie mooy xol bi mu daal di kersa xol maanaam wal xayaaw shu'batun min shu'abil iman beneen mbir bi nga xamante ne fii moom lañ gis mu wax tudd kersa kese te tuddul beneen jikko moom mooy ne kersa mooy jikko ji nga xamante ne dafa transversal maanaam dafay jaar fépp maanaam ci lépp loo xamante ne day tax nit ki gën a yokk ak mbaaxam ak ak ak ak ak yiwam maanaam gën a yokk digganteem ak boroomam subhaanahu wa taala gën a yokk maanaam li nga xam ne noonu lay doxale digganteem ak nit ñi rek loolu kersa dafay daal di nekk li nga xamante ne moom mooy base bi maanaam kersa day daal di nekk base bi kersa nag wuute nag rus maanaam ndax rus mooy xajal maanaam moom moom mooy ne mu kooku ak xeetu ñàkk euh, euh, kooku xeetu psycholo faiblesse psychologique la maanaam au contrairement ak kersa moo tax mu ne al al al xayaa euh, Euh, kersa mooy nga mooy mooy nga ngay nga mel noo xamante ne xam nga ni yow nii nga mel maanaam sa statut yelloowul ci ngay doxalee nii loolu moom mooy kersa maanaam ne man jaam laa yelloowul sama borom subhaanahu wa taala di ma gis ci lu bokkut ak li mu bëgg niki noonu yelloowul ci mu may gis ci loo xamante ne loolu lay bañ niki noonu man jaam laa ci biir jaam ñu jullit laa en tant que jullit am na noo xamante ne noonu laa war a mel yelloowul nit ñi di dégg ci man loo xam ne lu ñaaw la. nelloowul ñuy gis ci man lu ñaaw loolu mooy kersa waaye bokkut ak ruus de euh, loolu kon maanaam lu mata bàyyi xel la ginnaaw loolu tamit ñu gis ne maanaam duggoon nañ ci baabun al muslimu man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi maanaam li nga xam moom mooy aw aj ku ku nga xam ne moom mooy aji gëm ji maanaam jullit bi dëgg mooy aji wommatu ji maanaam bu boobaa dafay incarner maqaama maqaama bi nga xam ne moom mooy maqaamu nekk muslim ci biir awliyaa yi maanaam bu boobaa mooy muslim bi nga xamante ne mooy kii wommatu te bu boobaa buñ naan al islaam bu boobaa mooy cër yi nga xamante ne mooy lépp loo xam ne dafa aju ci al iman mooy lépp loo xamante ne dafa aju ci xol waaye li nga xamante ne moom moo leen boole ñoom ñëpp moom mooy moom mooy al ihsan bi nga xamante ne maanaam dafay gën a rafetal mbir mi ba lenn lu ci nekk ci ñoom ñaar bu boobaa loolu moom moo tax boroom xam-xamu fiq yi di jàng ci lépp loo xamante ne dafa aju ci islaam moom la ñuy dëpp wax sharia waaye ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom xam-xamu aqida yi di ak ñooy jàng taw tawxiid yi ñoom ñooy jàng ci lépp ñooy jàng ak a jàngale lépp loo xamante ne dafa aju ci imaan maanaam mooy ngëm waaye tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom xam-xamu tasawuf yi ñoom ñooy jàngale li ñu tuddee ihsaan maanaam loolu moo tax moom moo leen wuutale waaye kon fii maqaama waaye nag fii dafa am beneen maqaama boo xamante ne bu ñu naan diw muslim la moom mooy ne kooku mooy nit ki nga xamante ne dafa mucc dafa dafa jox maanaam ay waxam ak ay jëfam dafa mucc ayib ci anam goo xamante ne maanaam kenn du loru ci ay mbiram maanaam du ay ci ay waxam dafay sàmmonteeg ni muy waxe day sàmmonteeg ñi muy wax ku képp ku muy waxal day sàmmonteeg na nga xam ne noonu lay waxe ak moom niki noonu day sàmmonte ak ni muy jëfe ak ni muy doxale ak mbindeef yi ci anam goo xamante ne maanaam du lor kenn kooku moom mooy ki nga xamante ne moom moo yegg ci maqaama bu kawe boobu moo tax loolu maqaama la bu kawee comme niñ ko gisee woon ci xadiisu ab saydna abdullah ibn amr ibn al-aas radiallahu taala anhuma boo xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala def koo indi ci ñetti riwayat comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon ci suñu jotaa bi weesu walillahi alhamdu wal minna maanaam ñett ñi nga xamante ne maanaam mooy ñetti càllale maanaam ci ñetti asanid waaye fii maanaam li nga xamante ne moom la al imam ibnu xajar wax rahimahullahu taala ci e, bunt bi moom mooy dafa ne xadis bii kat kenn maanaam imam al buxaari rek ko solo wëllif imaamu muslim rahimahullah waaye gisoon nañ ci e, taxrij bi ne imaamu muslim rahimahullahu taala tamit solo na ko waaye nag c'est ni mu ñëwee la loolu moom maanaam ni mu ñëwee moom mooy ne xadis bi dafa ñëw ba ci e, sayyidna abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu taala anhuma mu ne inna rajulan sa'ala rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ayyul muslimina xayr qaala man salima al muslimina min lisaanihi wa yadihi noonu la ko imaamu muslim rahimahullahu taala solowee loolu moom moo tax al imam alxaafis ibnu xajar al asqalaani rahimahullah bi nga xamante ne moom lay sharx xadis bi ci ci ci fathul baari ci la waxee ni maanaam bii moom muy première xadis bi nga xam ne ci xadis yi ñu romb yépp moom la imaamu al-Bukhari yi solo te imaamu muslim solo bu ko waaye dinañ gis ne imaam al-Bukhari imaam muslim tamit solo na ko waaye ci anam gii nga xamante ne moom la ko solowee amaan na loolu moom moo tax muy wax maanaam xeetu baat yi waaye dëgg-dëgg imaam muslim euh, solo na ko léegi kon insha allahu taala ñu daal di dugg ci beneen bunt bi nga xamante ne moom mooy bunt bi nga xam ne moom lañu war a dugg tey muy baabun ayul islaami afdal maanaam ci ba tey imaam al-Bukhari rahimahullah muy leeral ba tey ci yi nga xamante ne ñoom ñooy mbiru ngëm yi fii nag al islaam bi nga xam ne moom moo lay wax fii maanaam ci biir baabun bunt bi maanaam day leeral ne ayul islaam yi ana ban ci islaam yi afdalu moo gën maanaam fii li nga xam ne moom la ci jublu di ko leeral moom mooy ci yi nga xamante ne ay maqaamaat la yoo xamante ne maanaam eh, ci cër lañ koy doxale maanaam xeeti ngëm yi maanaam comme que dafa am jur dafa am ay xaaj yu baree bare am yoo xam ne dafa aju ci xol am yoo xam ne dafa aju ci loxo ci cër am yoo xamante ne dafa aju ci làmmiñ yi nga xam ne nag ñoom ñoo aju ci cër yi maanaam te bu boobaa yi nga xamante ne ñoom ñoo aju nag ci cër yi maanaam ban moo ci gën moo tax mu ne ayyul islaami afdal maanaam ban moom mooy bi nga xamante ne moom moo ci ëpp ngëneel maanaam moo ci ëpp fadila ak xeetu ngëneel tey bu ñu doon xool ñi nga xam ne ñoom ñoo incarné maxaama boobu yépp ñan ñoo ci ëpp maqaama maa ñan ñoo ci gën a kawe loolu moom mooy li nga xamante ne moom lay leeral ci bile buntu mu daal di indi xadd mu ne mu kon mu indi xadis bi nga xam ne mooy fukkeelu xadis bi ak benn mu ne xaddasana Saïd ibn Yahya ibn Saïd al-Qurashi te moom mooy Saïd ibn Yahya ibn Saïd ibn Aban ibn Saïd ibn al-As al al-Qurashi al-Umawi moom mooy Euh, maanaam moom ñu koy dàqantalee Abu Osman al-Baghdadi ndax Baghdad la dëkkoon moom mooy moom moom mi ngi génn àdduna deux cent quarante-neuvième année ginnaaw gàddaayu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne deux cent cinquante-neuvième année bi ci la génn àdduna mu ne xaala wax na nee na moom nee na xaddasanaa abi nee na sama baay moo ma nettali te baayam moom mooy Yaxya ibnu Saïd ibnu Aban ibnu Saïd ibnu al-As ibnu Saïd ibnu al-As ibnu Umayyata ibnu Abdu Shams ibnu Abdu Manaf nga xam te ne foofu la bokkee ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñun nag ñu koy dàqantele Abu Ayyub al-Qurashi al-Umawi al-Kufi nga xam te ne Kufa la dëkkoon maanaam moom mooy ñu koy dàqan maanaam li nga xam ne moom moo nekkoon laqabam moom mooy aljamal dañu dañ koy wax tam jamlaaya niki noonu tamit dañ koy wax jam laa naa loolu moom mooy dàqantalam maanaam euh, euh, te kunyaam moom moo nekkoon Abu Ayyub muy ngi génn àdduna muy ngi gane àdduna cent quatorzième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne cent vingtième année bi la waaye mi ngi génn àdduna cent quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kii moom mooy beneen Yaxya ibnu Sa'id waxoon nañ ne la ñeent lañ kii nag moom mooy beneen bi moom mooy ñaareel bi nga xamante ne moom ak Yaxya ibnu Sa'id al Ansari yi bokk maas maanaam ñoom même maas gi la maanaam kon moom mooy yaxya ibnu said boobu mu ne qaala xaddathana abu burda te moom mooy abu burda ibnu abdullahi ibnu abi burda te moom mooy abu kon moom mooy burayd noonu la tudd burayd abu burda bi abu burda dàkkantalam la waaye burayd la tudd burayd ibnu abdullahi ibnu abi burda ibnu abi musa al ashari maanaam euh, moom mooy euh, abu burda al kuufi maanaam nga xam ne kuufa la dëkkoon moom tamit maanaam ñoom ñëpp maanaam kon ba Irak la dëkk maanaam càllale gi maanaam xadis bi mboolem ñi ko soloo ñëpp waa Irak lañ maanaam euh, ñoom <laughs> ñoo soloo euh, xadis bi comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jot njëkka solo xadis bi maanaam moom mu ne an abi burdata maanaam mu jële ko ci euh, abu burdata mii maamam gis nga maanaam abu burdat mooy maanaam moom mi nga xamante ne moom mooy ibnu abdullah ibnu ab eh, eh, ibnu abi burda maanaam abu burdata ibnu abdullah ibnu abi burda moom moo jële ci maamam abu burda te moom mooy eh, abu moom mooy moom tamit moom mooy moom mooy abu burdata bi nga xamante ne moom mooy doomu ci abu musa al ashari maanaam moom mooy abu burdata ibnu abi musa al ashari moom ni nga xam ne noonu la tuddoon moom mooy alxaaris dañuy wax tamit ne amir ibnu abdullah ibnu qays ndax abu musa al ashari saxaaba bu siiw boobu radiyallahu anhu turam dëgg-dëgg mooy abdullahi ibn qays loolu moom moo tax maanaam moom mooy kon alxaaris maanaam ñu ne tamit ñenn ñu ne amir ibn abu ibn abdullahi ibn qays ibn xaddaar dañuy wax ne tamit moom bokk na ci ay maanaam li nga xamante ne noonu la euh, loolu moom mooy li mu jagoowe moom mooy turam ak kuniyam benn la maanaam Abu Burda la tudd ba pare Abu Burda maanaam moom lañ ko gën a xamee plutôt maanaam Abu Burda moom dañuy wax ne alxaaris la tudd wala ñu naan Amir nga xam ne dañoo wuute sax ci turam ngir ne Abu Burda la la siiwee moom kon turam moom mooy kunyaam moom li nga xamante ne ci la génn àdduna moom mooy cent troisième année ginnaaw gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam cosaanam ca yaman la moo tax ñu naan ko al ashari waaye al kuufi la maa nga xam ne qaadi la fa woon nga xam ne Euh, qaadi la woon ca Kuufa euh, mooy ab juge kuy àtte moom kon moom mu moom mu ngi gane àdduna euh, jamono ji nga xamante ne nee nañ ci xilaafa Seydina Omar la wala boog ci xilaafa Seydina Ousmane en tout cas jamono la ji nga xamante ne Seydina Abu Musa al Ashari radiyallahu taala anhu mi ngi nekkoon foofu ca Kuufa nekkoon fa nekkoon fa qaadi moom itam kon loolu moom mooy léegi moom mu jëlee ci baayam mu ne an abi Musa maanaam mu jëlee ci baayam te moom mooy abdullahi ibnu qays ibnu sulaym ibnu xaddaar ibnu Harb ibn Amir ibn Atr ibn Bakr ibn Amir ibn Azar ibn Wa'il ibn Najat ibn Jama Jamahir ibn al-Ash'ar moo tax ñu naan leen al-Ash'ari maanaam mooy waa Yaman nga xamante ne ñooñu ay maanaam kilifa yu mag a mag lañ ci Yaman ndax insha allahu taala waaw nekkul fii mi ngi ci saxeexu imaamu Muslim fi nga xamante ne moom lay wax ci al imaanu yamaniya di wax di ngëm mu koy askanalee Yaman maanaam ndax ba sax bu ñu xoolee waa ansaar nga xamante ne ñoom ñoo dimbali yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom seen cosaan yaman la maanaam waa ma diinatul mun madinatul munawwara seen cosaan yaman la moo tax mu ne ngëm yàlla daal yaman la fekk baax maanaam foofu maanaam te loolu eh, tax na ba waa ansaar yi maanaam insha allahu taala comme ni nga xamante ne noonu lañ koy gisee inchaa allahu ci xadis yi di ñëw maanaam nga gis ne al imam abu musa al ashari at tamimi radiallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bi moom génn mi ngi génn àdduna quarante deuxième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne quarante quatre am na ñu ne quarante neuf am na ñu ne cinquante am na ñu wax leneen euh, moom nga xamante ne dafa bokkoon ci comme li sayyidina ali ibn li euh, imam madini rahimahullahu taala di wax naan maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy vrai ma xudaat yu mag yi nga xamante ne ñooy euh, juge yu mag yi ci xeet wi maanaam ci jamono maanaam sahaaba yi radiallahu anhum ñeent lañ muy sayidna omar sayidna ali na abu musa al ashari ak sayidna zayd ibn sabit radiallahu taala anhum wa ardaahum maanaam mu ne an abi hurayra abi musa maanaam ci sayyidina abu musa al ash'ari radiyallahu taala anhu annahu qaala nee na qaala nee na qaalu wax nañ ne ya rasulallah e eh, yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam eh, maanaam eh, nga xamante ne moom la wax ne qaalu imaamu muslim rahimahullahu taala soloona ci ca ci càllale bi nga xamante ne mu ngi jógee ba tey ci sa'id ibn yahya ibn Sa'id bi nga xam ne moom mooy sëriñu imam al-Bukhari ci càllaleem gii bi mu yegsee fii dafa ne naa nee nañu maanaam nee nañu loolu la maanaam mooy ne al imam ibn Mandah soloo na ci xadis bi nga xamante ne ba jëmmi bi ci yoonu Xuseyn ibn Muhammad al-Qabbani ki nga xamante ne e, kenn la ci xufaas yu mag yi mi mu jëlee ci Sa'id ibn Yahya bi nga xam ne moom mooy sëriñu imam al-Bukhari rahimahullah waaye moom bi mu ñëwee ba fii dafa ne qultu nee naa maanaam kon bu boobaa fii ci lii la ñu xamee ne ki nga xamante ne moom dafa ne ñoom laaj nañ waaye moom mu ne ah mu ne eh, nee nañ nee maanaam mu ne mu ne mu ne feneen ñun nee nañu fi ci des mu daal di wax ne man nee maanaam ci xeeti riwaaya yooyu ci riwaayaat maanaam ci la ñuy xamee ni kon ki nga xamante ne mooy ki doon laaj-laaj bi mooy ki solo xadis bi ci boppam mm. waaye nag dafa dafa dafa génne boppam maanaam ci ngi gisee subhaanallah ni nga xamante ne ñoom noonu la ñu nekkee woon ñoo xamante ne dañuy génnee seen man maanaam seen man la moi mm. voilà maanaam ñoom duñ fi nekk rek naan maanaam maanaam maanaam maanaam déedéet moo tax ñoom dañoo nekkoon ñu dëddu vraiment euh, boobu xeetu jikko ju ñaaw yàlla nañu yàlla sàmm mooy al ah googu maanaam di woote woo prétention bu bari boobu ñoom dafa bokkoon ci li nga xamante ne dañ cee setoon wecc euh, li nga xamante ne euh, kon maanaam moom mu ne man an abi Musa radiyallahu taala anhu an qaala qaalu nee nañ ñoom lu ñu wax maanaam kon moom mooy ki laaj maanaam gis nañ ni kon ndekete moom mooy ki laaj laaj bi mu ne yaa rasulallah ey yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ayul islaam waaw ana l'islam yëpp bu ñuy wax lislaam maanaam ci mooy maqaamay islaam bi nga xamante ne moom moo tax ñuy wax fii nag lislaam bi tegtalewul maanaam euh, diine ji ñuy wax islam déedéet li mu ciy tegtale mooy dimension bi nga xamante ne mooy bu ñu jëlee islam maanaam comparer ko ak iman wala ñu comparer ko ak ihsaan foofu la ñuy wax waaye ci biir loolu tamit maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy incarné maqaama boobu ci biir wàllu yi maanaam loolu dëgg-dëgg moo tax ñuy wax maanaam ana yooyu yëpp nag ban afdalu moo ci gën maanaam ñi nga xamante ne ñoom seen maanaam mu mel ni imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa solo xadis bi daf ñoo indil xadis bi ngir wax ñu ne maanaam ne muslim ki nga xam ne mooy ki yor maqaama bi moom mooy kële mooy man salimal muslimina min lisaanihi wa yadihi mooy ki nga xamante ne yeneen jullit ñëpp maanaam mooy nit ñi rek maanaam mucc nañ ci ayu làmminam niki noonu mucc nañ ci ayu jëfam waaye nag waaye ci seen biir dañuy gënalante ñoom tamit maanaam du wali yu bokk maqaama yëpp ñoo tolloo ah déedéet ñoom ci seen biir dañuy gënalante mu ne waaye nag ana kan ci ñoom nag moo gën bu boobaa nag mu ne xaala yenent bi Euh, wala boog ah, astaghfirullah maanaam ci biir wàllu yooyu maanaam ñi nga xam ne ñooy ñoo yor maqaamu muslim maanaam ana kan moom mooy euh, moom moo voilà moom moo gën maanaam ci ñi nga xam ne ñoo nekk muslim mu ne man salimal na min lisaanihi wa yi mu daal di indiwaat jëmmi baat bi ngir wan ne ñoom ñëpp seen maqaama maanaam ki ci ñi ci gën a kawe mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo incarné maqaama bi mooy maqaama islam maanaam nit ki kon balaa muy comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ci suñu jotaay bi weesu moom mooy day incarner turu yàlla bi ñuy tuddee assalaamu mooy mucc maanaam mooy nit ñi dañuy mucc ci ay mbiram maanaam nit ñi dañuy mucc ci ayibam mooy ki nga xam ne ndax mooy zu salaama maanaam mooy mus assalaama mooy ki nga xam ne mooy boroomu jàmm boroomu mucc maanaam loolu kon moom mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy muslimuna yi euh, kon xadis boobu euh, imaam at euh, imaam muslim rahimahullah soloo na ko ci xadis numéro 42 waaye imam at-Tirmidhi itam soloo na ko ci xadis numéro 2504 waaye euh, indi na ko ci xadis numéro 2628 ak xadis imam an-Nasa'i indi na ko ci xadis numéro 4999 amma li nga xamante ne ñoom ci seen biir nag nañu gën a lante loolu daan ci ñëw ci beneen xadis bii di ñëw insha allah ne ñoom ñëpp tolloowuñu loolu moom moo ñu yóbbu kon ci seen beneen xadis bi mooy baabun bunte ngi nii it'aamu ta'aami min al islaam maanaam itaamu maanaam leelee ak taamu ñam minal islam yi daa bokk ci islam maanaam mooy bokk na ci jikko yi nga xamante ne mooy jikko yi ngëm jikko yi jikko yi jullit mooy jikko yi nga xamante ne tamit moom mooy jikko yi nga xamante ne képp ku ko am maanaam da ngaa am maanaam maqaama yu islam boo ci ba yegg boo yoree jikko boobu ci ñi gën a kawe ci ñoom nga bokk te loolu noonu mooy maqaama maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam wala bokk na ci maqaamaam yi ngir ne moom comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon moom huwa sammaakumul muslimina min qabl comme millata abikum ibrahima maanaam maanaam nekk muslim millata abikum ibrahima la mooy ku muslim mooy ku wommatu koo xamante ne dafa jël boppam jox ko yàlla ba mu jeex tàkk mooy man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin mooy ki nga xamante ne dafa jël jëmmam jox ko yàlla ba mu jeex tàkk kooku mooy muslim léegi nag kooku nag bu demee ba mel noona day am jikko yu muy am mooy ne ñi ci des ñëpp dañuy mucc ci ayu làmminam niki noonu dañuy mucc ci ayu jëfam waaw loolu moom mooy li nga xam ne moo am waaye nag ji joxe ñam dafa bokk ci nga xamante ne dafa bokk ci jikko yi ki nga xam ne moo yëg yegg ci maqaama boobu waaye ñi ca gën nag ca ñoom maanaam moom mooy ñi nga xamante ne ñi ca gën ca ñoom ñoom ñoo yor maqaama boobu comme ni nga ñoom ñoo yor jikko boobu itam comme ni nga xamante ne noonu maanaam noonu lay feeñee jikko jooju comme ni nga xamante ne noonu la ko maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam mi nga xam ne mooy bàyyu képp ku nekk ci maqaama boobu ni muslim moo tax borom bi subhaanahu wa taala ne millata abikum seen gis nga wommatu googu millata yoonu abikum seen bàyyi la Ibrahima Ibrahima seen yoonu maam Ibrahima la. alayhi salaatu wa salaam huwa moom maam Ibrahima sàmmaa ko moo leen tudde woon muslimuna min qablu ci lu jiitu. loolu moom moo tax kon maanaam te yoon te bu boobaa mag maanaam loolu képp koo xamante ne nekk na ci day jikkoo loola moo tax maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne moo ci gën a kawe ci loolu nga xamante ne moom dafa ne comme maanaam ba gan ya ñëwee mu ne fa fama labisa an a bi ajlin xaniis maanaam xaaru tuuti sax mu daal di indi aw sëll sëll mooy nag wu ndaw maanaam mu daal di indi rendi nag ngir maanaam ñetti ñetti malaaka ñoo xamante ne maanaam ay nit la leen tegoon subhaanallah maanaam nga am ñetti gan yoo xamante ne tey nga leen di doog a gis tey mosoo leen gis ci sa àdduna tey nga leen di doog a gis xamoo kan lañ mais comme say gan lañ rek nga dem rendil leen aw aw nag imagine loolu c'est subhaanallah loolu ah loolu maqaamu bu kawe kawe la loolu loolu loolu loolu loolu coomo yi munuñu ko de lu leer laa leen wax dégg nga kon nag euh, moo ñu yóbbu ci xadiisu fukkeel bi ak ñaar maanaam Ah, ah, Amr ibn Khalid te moom mooy Amr ibn Khalid ibn Farrukh ibn Sa'id ibn Abdurrahman ibn Waqid ibn Layth ah, at-Tamimi al-Hanzali dañuy wax tamit al-Khuzaa'i moom mooy moom moom moom ñu ngi koy dàqantelee Abul Hasan te moom mooy Abul Hasan al-Jazari al-Harrani moom moom moom kon ci boroom xam-xam yu mag yi nga xamante ne moom moom la moom la bokk. alxafiz ibn xajar rahimahullah ci taqribu tahdib nee na siqa al imam az-zahabi nee na siqatun sabt ci alkashif ma euh, maanaam euh, kon loolu moom mooy ne kon ku dëgëra dëgër la al moom mu ne kon amr ibn xaalid qaala xaddasana lays te moom mooy moom gisoon nañ ko mooy imam al lays ibn saad ibn abdurrahman al fahmi moom ñu koy dàqantele abul xaaris te mooy abul xaaris al misri boroom xam-xamu fiq bu màgg boobu rahimahullahu rahmatan waasi'a ah, moom mi moom mi ngi gane àdduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam comme imaamu Malik loolu comme ni ñu ko gisee am na ñu ne quatre-vingt-treizième année ci la génn at ci la gane àdduna dëkkoon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wasalaam waaye gannaaw ga mu daal di dem misra mooy imaam al-Lays ibn Saad rahimahullah di boroom xam mag di yoroon ngir ngir al-Laysiya nga xamante ne ngiiram googu euh, moom la yoroon comme ni ñuy waxee Maliki yi wala Xanafiya yi moom tamit amoon na ko waaye moom taalibe bi ñoom dañoo dañoo euh, def liggéey bi nga xam ne moom la taalibe imam Malik yi def ba tax mu ngiru imam Malik yegg si fii mu yegg si tey mu ne moo tax gis nga sëriñ léeg-léeg mën naa màgg waaye bu fekkente ne taalibe yi ñëw ci ginnaaw liggéey boobu suivre rek dëgg-dëgg maanaam liggéey ba mën naa mën naa mën naa yàqu mën naa daal di màbb moom moom mu jële an yazid mu ne an yazid te moom mooy yazid ibnu abi habib suwayd al asadi ñu koy dàqantele abu raja te mooy al misri maanaam abu raja al misri maanaam moom euh, sharik ibnu tufayl al azadi moom moo ko goreel moom mooy mi ngi gé mi ngi génn àdduna 128e année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu nekk al azadi mawlaahum waaye nekk koo xamante ne tamit misri la misra la dëkkoon mu ne an moom mu ne an Yazid Yazid boobu jëlee ci mu ne an abil xayr moom mu jëlee ci ki ñuy wax ab abul xayr moom mooy Marsat ibnu Abdullahi al Yazani moom noonu la tuddoon mu nga xamante ne mu ngi gën a euh, siiwee ci abul xayr al misri al mahri moom mooy euh, moom mooy mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dixième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa euh, moom. moom mu ne an abdullahi ibn amrin te moom mooy abdullahi ibn amrin ibn al aas ah, ibn wa'il ibn hashim ibn said ibn saad ibn sahm ibn hasis ibn kaab ibn lu'ay ibn ghalib ngi di mbokk yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñu dajee ca kaabu maamam boobu de kaabu maanaam nga xam ne alqurashi assahmi dàkkantalam mooy dàkkantalam mooy abu muhammad abu abdurrahman ak abu nasir comme niñ ko gise woon ci jotaay yi weesu walillahi alhamdu wal minna moom mi ngi génn àdduna 63e année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñoo xam ne wax nañu leneen lu mel ne que 65e wala 67e wala 68e wala 69e wala 73e yooyu yëpp ay euh, euh, wax la yoo xamante ne yu amoon ca moom la niki noonu dëkkoon na Misra maanaam kon bu boobaa dañu daal di gis ne xadis bi mboolem ñi ko solo mooy waa Misra maanaam xadis bi waa Misra ñoo ko solo. Hmm. mu ne radiyallahu mun abdullah ibn amr am al-aas radiyallahu taala anhuma anna moo nga xamante ne saxaaba bu mag a mag la moom euh, moo njëkk tub baayam moo njëkk tub baayam bi nga xam ne mooy amr ibn al waaye baayam mi ngi ko magee fukki at ak benn moom baayam fukki benn la ko magee am na ñu ne fukki at ak ñaar am na ñu ne fukki at ak ñett waaye weesuut loolu moom maanaam baayam daa teel am doom voilà dégg moo tax daanaka ay moroom lañ moo tax eh, kon radiyallahu ta'ala anhu nee na moo tax ñoom dañu teeloon a dugg ci néegu sëy moo tax waaw ñoom <laughs> radiyallahu moo tax teel a moo moo tax mu am subhaanallah mu am doomu saxaaba gis nga eh, radiyallahu anhuma bu ñu toxal lu baree baree bare mu ne an na rajulan moom laaj ne nee na nee na an na rajulan nee na am na benn waay boo xam ne sa sa'ala dafa laaj an nabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ay yul islaam yi waaw léegi ban islam nag maanaam ci léegi nag borom maxaama yooyu yépp nag léegi ban islam xayrun nag moo ci gën maanaam fii ngëneel gi xayrun diggante xayrun ak afdal li nga xamante ne moo leen wutale mooy afdal mooy bu ñu xoolee maxaamaat yi dañuy dañu gis ne maanaam ñu seet ñu ne ah lii de ñëpp ko bokk sookul la bu ñëpp bokk te moom mooy ñëpp ay jullit lañ muslimuuna lañ waaye nag ñi nga xam ne ñoom ñoo gën ba tax ñoom ñu yóbbu leen ci maqaamay iim islam maanaam ñooñu ñooy ñan moo tax ñu ne afdal waaye li nga xamante ne moom mooy xayr moom mooy ci biir ñooñu bu ñu amoon keneen ñeneen ñu cay tànn mooy ndax euh, xayr mi ngi jugee mooy contraire charr ci benn wàll waaye léeg-léeg xayr day tekki maanaam yar maanaam ba lan moom moo gën maanaam li muy tekki moom mooy mooy mi ngi jugee ci ixtaara wala yara maanaam ixtaara maanaam mooy tànn maanaam tey bu doon dana am kenn ci biir ñoom ñu ñuy tànn ci biir ñi nga xam ne ñooy yéeg ci maqaama boobu ana ñan lañ. bu boobaa mu ne ayul islaami ci lislaam xayrun moo gën qaala yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ne tut'imu taama da ngay ñam mu ne dangay ngay leele ñam wa taqra'u salaama waaye da ngay jàng ak nuyoo mooy jàmm waxu jàmm wala boog nuyoo da nga koy jàng ala man ci kaw ci képp koo xam ne arafta xam nga ko wa man ak koo xam ne lam xamu xamoo ko maanaam mooy booy nuyoo doo tànn subhaanallah comme li nga xamante ne léegi moo xew nga xam ne da ngay fekk mbooloo mu nekk waaye yow ki ngay nuyu rek mooy kenn rek ki nga xamante ne moom nga xam waaye am maa ki nga xamante ne moom moo laaj laaj bi maanaam eh, ci wax nañu ne Seydina Abu Zar la radiyallahu taala anhu ndax am na xadis boo xamante eh, am na tamit tamit ci beneen eh, riwaaya boo xamante ne al imaam Ibn Hibbaan rahimahullahu taala solo na ko nee na Haani ibn Yazid la maanaam mi nga xam ne moom mooy waajuru Shurayh maanaam moom moo ko laaj moom moo laaj kon euh, mbir mu mel ñu daal di yenent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu ko niki noonu ci xadis bi nga xamante ne moom la ñu romboon moom mooy xadis sayidna abu musa bi radiallahu taala anhu am na tamit ñeneen ñuy wax ne na abu zar la radiallahu taala anhu waaye li nga xamante ne moom mooy li sax mooy li nga xamante ne moom mooy la ñu saxaloon léegi kon fii dinañ ci jàngee ne maanaam di joxe ñam dafa bokk ci jikko yu mag yi mm. maanaam yi nga xamante ne moom bokk na ci jikko yi gën a mag ci jikko yi mooy di sawar ci di joxe ñam mooy tutay mu taama ak tamit di nuyoo maanaam di bëri looy nuyoo comme ni nga xam ne noonu la yeneen bi waxoon ne sallallahu alayhi wa sallam ne maa ngi giñ ci ki nga xam ne dina bakkan mi ngi ci ay loxoom foofu billadi nafsi bi yadi lanta lan tadxulul jannata hatta tu'minu doo leen dugg mukk aljanna mbete ngeen gëm mu ne wala walan tu'minu hatta tahabbu waaye doo leen gëm dëgg-dëgg ngëm mbete xanaa ngeen soppante mu ne awala adullakum bi shay'in idha fa'altumuhu tahabbu xanaa duma leen digtal loo mbir moo xamante ne soo leen ko defee da di soppante mu ne mu ne affu salaama baynakum dee leen tasaare nuyoo seen diggante waaye fii nag mu am loo xamante ne mat naa bàyyi xel mooy ñun wolof yi dañuy wax salaam salaamaaleykum salaam maaleykum mooy salaam mooy jàmm maa négation la mooy bu mu am lakum ñeel leen maanaam mooy yéen kon yàlla boo leen am jàmm loolu la baat boobu di tekki salaam maaleykum léegi nag maaleykum salaam mooy tamit yéen tamit bu leen am jàmm maanaam bu boobaa su ko defee ñëpp yéenante ay te loolu subhaanallah képp ku xool su suñ société yi gis ne loolu moom maanaam effet moom dafa dafa dafa effi dafa effectif maanaam nje maanaam ña maanaam loolu nit ñi ñaanalante yàlla boo leen am jàmm ki ci des ni ko yow yàlla boo am jàmm boo leen am jàmm yéene loolu moom maanaam ni mu maanaam nekk réalité ci biir société bi maanaam ni nga xam ne noonu la njariñ maanaam effet bi mooy euh, conséquence bi maanaam ni mu nekkee ci société bi loolu képp ku xippi bëtam rek gis ko képp yi muy dëkk boo xam ne kenn yéenewul sa moroom jàmm boo ko bëggee gis rek dem fa waaw loolu moom mooy ñun maam réewu wolof yi yàlla nañu yàlla sàmm te loolu moom mooy li nga xamante ni moo ko indi am na beneen mbir tamit boo xamante ne mat naa bàyyi xel mooy léegi nuyoo yi nga xam ne moom la ñuy nuyoon te naan salaam léeg-léeg sax ñu bind SLM wala yu mel noonu yooyu moom loolu moom xeetu tënk la goo xamante ne jugewul ci sunna di yàlla jàngalewu ko yeneen yenente bi sallallahu alayhi wa ko te ba at yi weesu boroom xam yi gisuñu ku ko ci doon def ba at yi weesu loolu bid'a bu bona bona bon la boo xamante ni képp ku koy def bàyyi ko moom moo gën euh, insha allahu taala in uridu illa al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa dégg nga mu ne baabun bunta ngi nii maanaam kon ñu jàll maanaam wala boog ñu def taxrij bi ah, maanaam xadis boobu euh, euh, xadis boobu imam al Buxaari rahimahullah indiwaat na ko ci xadis numéro 28 ak xadis numéro 6236 imaamu muslim euh, rahimahullahu taala indi na ko ci xadis numéro 39 imaam abu daawuda as-sijistaani rahimahullah indi na ko xadis numéro 5194 imaam at-tirmizi indi na ko rahimahullah indi na ko ci xadis numéro 1855 imaam an-nasaa'i rahimahullah indi na ko ci xadis numéro 5000 imaam ibnu maaja rahimahullah indi na ko ci xadis numéro 3253 imaam Ahmad ibn Hanbal indi na ko ci euh, musnadam maanaam ci xadis numéro 6581 cent 6615 ak 6848 kon loolu moom mooy li nga xam ne moom moo aj woon ci xadis euh, boobu ñu daal di jàll kon ci beneen buntu inchaa allah mooy baabun buntu ngi nii mu ne minal imaani bokk na ci ngëm maanaam dafa bokk ci ngëm mooy an tuhib an yuhibba maanaam mooy mooy ni mu sopp maanaam mooy ni nit ki na na sopp li axiihi ñeel mbokkam maa li nga xamante ne yuhibbu daf koy sopp li nafsihi euh, ci ñeel ñeel boppam maanaam kon fii dafay wax ne maanaam képp koo xamante maanaam bu ñu maanaam à partir de fii dafay indi bunt yu baree bare di wax naan lii minal imaani la maanaam minal imaani la bunt nangam minal imaani maanaam rawatina ñaari bunt yi nga xam ne yooyu la tegale ci di wax ne ñaar yi minal imaani dafa bokk ci ngëm kon bu maanaam ne euh, euh, euh, ne minal imaani bokk na ci ngëm kon maanaam nit ki bokk na ci maqaama imaan maanaam bokk na ci niñ koy incarné mooy ne nit koo xamante ne daf koo incarné bokk na ci ni mu koy xamee moom ci boppam mooy ne jëmmi li mu bëggal ñi ci boppam mooy li mu bëggal ñi ci des subhaanallah loolu ak jafe mooy ne bu fekkente ne dafa am benn mbir bu may wut keneen di ko wut maanaam moom bu ko amee te man amuma ko maanaam na may kontaane moom ca am ngam koy am mooy exactement na may kontaane ci man am gi ma ko am maanaam bu ma ko amoon man même même chose la maanaam du am différence hmm. entre kontaan yi nit ki noonu bu fekkente ne damay gisal jullit bu ma gis mbokk sama mbokk bu ma gis maanaam lu mu am ma yéene ko ko ki noonu duma leen bëggal lu dul lu baax te dama leen di bëggal comme ni nga xam ne man sama bopp ma ko lu dul lu baax moom ñëpp tamit noonu laa leen di yéene lu baax loolu nag du lu nuy woote woo ah, naan man sama xol dafa baax yéenewuma kenn lu ñaaw loolu doyul ah maanaam dafa nekk loo xamante ne vraiment lu ñu war a incarner la te loolu moo ne mu ne maqaama boobu loolu ki dem ba xolam set wicc ba nga xamante ne xol bi day set ci mboolem ci musiba yu baree baree bare ak jikko yu ñaaw yu baree baree bare kooku rek moo mën a am maqaama boobu moo mën a dégg ci yegg gi ci yàlla foo xam ne yàlla daf koy ràng jikko ju sell boobu te loolu maanaam minal imaani ci ngëm la bokk mu ne xaddasanaa musaddad mi ngi koy doog indi fii mooy xadis numéro 13 bi mu ne xaddasanaa musaddad mooy musaddad ibnu musarhad ibnu musarbal ibnu mustawrad ah, al asadi waaw ah, moom noonu la tuddoon maanaam euh, ñu koy dàqantelee maanaam euh, ñu ko daan wax mooy mooy mooy laqab la en fait musaddad laqab la ci moom waaye kun kunyaam moom mooy abul asad wax nañ ne nag turam mooy abdul malik mooy abdul malik ibn abdul aziz waaye laqab la titre la musaddad comme li imam al buxaari rahimahullah doon wax ci sëriñam bi daf doon wax musaddad kasmihi musaddad moom moo turam ñoo yam maanaam musaddad mooy ku ñu mëddal subhaanallah maanaam subhaanallah même xadis bi ki ko soloo sax maanaam euh, dafa yor jikko ji nga xamante ne moom mooy jikkoy xadis bi maanaam mooy musaddad mu ne ka ismihi kem tuuram la mel mooy xam nga musaddad mooy lan mooy koo xamante ne dañ koo mëddal maanaam mooy dañ mooy lépp lu mu war a wax loola lay wax lépp lu mu war a def loola lay def te fa mu ko war a waxee ak fa mu ko war a defee ca nam ko war a waxee ak nam ko war a defee mu ne noonu la imam musaddad meloon rahimahullah sëriñam bi moo tax léegi nag Euh, muy abul xasan al basri rahimahullahu taala bokkoon ci waa basra mu ne qaala xaddasanaa yaxya euh, te moom mooy euh, yaxya ibnu said al qattaan maanaam moom mooy bii kii mooy beneen yaxya bi maanaam yaxya ibnu said ibnu faruux al qattaan mooy alxaafiz imam alxaafiz bu mag boobu nga xamante ne lu bare lu jàngee na ci sufyaan ibnu said al thawri ak shu'ba rahmatullah alayhima maanaam te bokkoon na ci boroom xam-xam yu mag yi nga xam ne euh, dañoo yéeme woon bokkoon na ci li nga xam ne moom la ràññeekoo woon mooy guddi gu jot daan na jàng kaamilu alquran bokk na tamit ci li nga xamante ne moom la ràññee woon mooy xam-xam bu bari bi moom ak ñoom imam ahmad daanaka ay moroom lañ te subhaanallah waaye maanaam moom da sëriñu ñoom imam ahmad la maanaam nga gis euh, maanaam borom bi subhaanahu wa li nga xamante ne noonu la ko màggale mun mooy at euh, maanaam li nga xam ne mooy kunyaam nag dàqantalam mooy Abu Saïd Abu Saïd euh, at-Tamimi mawlaahum nga xam ne al-Basri Basra la dëkkoon al-Qattaan al-Ahwal rahimahullahu taala euh, rahmatan waasi'a bokk na ci li mu ràññee ko woon tamit moom mooy lu dul korite ak tabaski doonu ko woon doonu ko woon dok da ko daan woor bokk na tamit moo tax moom la Sufyaan as-Sawri rahimahullahu taala ba mu koy njëkk gis ci la waxoon euh, benn mbindaanam ne ko bon bu ngoonee nga woo nga indil ma koo xamante ne damay def muzaakara ak moom maanaam dañuy waxtaan ci ay xadis da léegi nag waa waa ji dem indil ko Yaxya ibnu Saïd al-Qattan rahimahullah ba mu ko gisee nag mu daan ne ah bi ñu toogee ba ñu waxtaan ba ñu dem ñu tasaaroo heure timis ñu dem ñu dem julli ji après mu daal di woo mbindaan mu ne ko kay mu ñëw mu ne ko yow ma ni la nga indil ma ku ñu waxtaanal nga may indil ab jinne Ah, maanaam ngir ni nga xam ne noonu la jombee woon te xoolal Sufyan as-Sawri du ku ndaw ah. maanaam bu demee ba jommi ci nit c'est parce que vraiment kooku ku yéeme la mu ne kon Yahya ibn Sa'id al-Qattan an Shu'ba mu jëlee ci Shu'ba te moom mooy gisoon nañ ko Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Asdi Abu Bistam mooy al-Wasiti al-Basri moom tamit maanaam Abu Bistam al-Wasiti summal ah, Basri rahimahullah mi ngi ganee àdduna quatre-vingt-deuxième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu ne quatre-vingt-troisième année la gane àdduna moom nag moom itam abu euh, abu mii nii euh, muy Shu'ba ibnul Hajjaj waxoon nañ ne moom de bokk na ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax amirul mu'minin ci xam-xamu hadis euh, moom bokk na ci li mu ràññeekoo ko mooy mokkalam gu rëy ak it ne du nangu ku kuy tadlis maanaam moo tax lépp lu mu soloo ci même bu dee ku ci ku mu soloo ci moom kooku day def tadlis maanaam tadlis mooy kuy nettali di jëlee ci sëriñam loo xam ne déggewu ko ci moom maanaam da koo déggee ci keneen maanaam mi ngi mel ni tey man ma am ab sëriñ waaye sëriñ booba am lu lu loo xamante ne daf koo wax waaye man fekkiwu ma ko keneen moo ko fekkee man ma dem nettali ne sëriñ bi nee na alors que man déggiwu ma ko ci moom maanaam au lieu ma daal di tudd ki nga xamante ne moo nekk ci diggante bi loolu benn xeetu tadlis la moo tax albayxuuni rahimahullah ne wa ma ata mudallasan nawaane al awwalul isqaatu li sheykhi wa an ah, yanqula am man bi an wa an wa saani laa yusqituhu lakin yasif awsaafahu bi ma bihi laa yanarif maanaam lool moom mooy eh, eh, mudallas maanaam mooy tadlis mooy ñaar bu njëkk bi moom mooy may tadlis moom mooy mooy mooy xeetu nëpp nëppal mooy nëpp nëppal ci wolof maanaam mooy dañuy nëpp nëppal benn affaire dissimuler voilà dañuy mooy loolu mooy lan moom mooy ne mu ne ñaari xeet la bu njëkk bi moom mooy may toxal ci sa mooy koo xamante ne al awwalul isqaatul cheikhi mooy mooy nga rootal sëriñ bi wa an te nga boole ci de mooy yanquloo am man fawqahu bi an wa an maanaam ngay jëlee ci koo xam ne moo féete kaw moo la féete kaw ci an maanaam mooy jëlee nañ ci ak nangoo nañ ci lu demee noonu maanaam xeetu baat yooyu nga xamante ne boo nee jëlee nañ ci nangu ci diw wala nangoo nañ ci diw bu boobaa nit ñi dañuy foog ne yow yaa ko dégg ndax kooku sa sëriñ la yàgg nañ xam ne yow naka jekk kooku dalay faral di jàngal ngay jàngee ci moom loolu yàgg nañ koo xam kon yow boo jëlee wee ci kooku ñëpp dañuy yaakaar ne boo waxee ni kooku nee na ñëpp dañuy foog ne yow ci moom nga déggee voilà maanaam wala yu demee ne xaala diw nee na voilà yooyu yëpp ay xeet façon yooyu na am loolu mooy benn bi ñaareel bi ci des moom mooy euh, dooratal sëriñ bi maanaam di nga tudd sëriñ bi waaye da koy tudd tuddee noo xam ne maam nit ñi dañuy foog ne keneen la ndekete ndekete jëmmi ki ñu xam rek la voilà loolu moom mooy comme bu ma nee euh, bu ma nee al euh, al imam ibnu rajab nee na wala bu ma nee sayyidina ismail nee na wala yu mel noonu yooyu buñ ko waxee maanaam xam nga benn jëmmi nit ki la waaye toll ku ko dégg day foog nit ñu wute lañ maanaam loolu moom mooy Ah, léegi nag bu boobaa nit ñi foog ne man damaa bari ay sëriñ ndekete benn sëriñ boobu rek la maanaam loolu moom <laughs> moo tax mu ne nag képp kuy def noonu nag sooba mu ne man de loolu kooku moo tax kooku ku koy def rek mu ne damay topp gémminam saa yu waxee dama ko koy laajaat képp kuy doxalee noonu tadlis rek dama ko koy laajaat moo tax kii nga xam ne moom mooy masalan sëriñam bii nga xam ne ci moom la jëlee xadis bi mm-hmm. mooy Seydina Qataada rahimahullah moom mudallis la day def tadlis waaye imam Shu'ba rahimahullahu taala nee na man damay topp gémminam lu mu wax rek ma ne ko est-ce ko dégg bu ne waaw maa ko dégg mu daal di jël su dee dégg ko moom du nangu du ko jël dana encore garaawul kon nañ bàyyi moo tax mu naan euh, mu ne mu ne la as azni xayrun xayrun min nii wala xayrun la dayya min an udallis voilà maanaam ma ma njaaloo moo ma gënal ma tadlis maanaam loolu yëpp ngir fonk sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moom tamit moom moo waxoon comme ni na waxee sànq mais moom dafa ne musuma bind lu ñuul ci kaw lu weex te nit mosuma wax dara ba pare ma ne ko répété loolu mësta am ngir ne mokkalam dafa yéeme woon imam Shu'ba te moom mooy Qataada mu siiw moomu boroom xam-xamu fiqh boroom xam-xamu xadis waaye surtout boroom xam-xamu tafsir bu siiw boobu moom mooy Qataadata ibn Di'aama ibn Qataadata ibn Euh, Aziz euh, as-Sadusi ndax maanaam maanaam euh, maamam moom mooy Sadus moo tax ñaan ko as-Sadusi dàkkantalam mooy Abul Xattaab moom mi ngi ganee àdduna soixantième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne soixante unième la waaye mi ngi génn àdduna cent dix-septième année te moom as-Sadusi al Basri moom waa Basra la mu ne an Anas muy Seydina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu mooy anas ibnu malik ibnu nadr ibnu damdam ibnu zayd ibnu haram ibnu jundub ibnu amir ibnu ghunm ibnu adi ibnu najjar moo tax ñu nan ko an najjar yi ci al ansar maanaam moom al ansar yi euh, an najjar yi rahimahullahu taala dàkkantalam moo nekkoon abu hamza al madani maanaam moom mooy dàkkantalam abu hamza moom lañ ko daan dàkkantalee moom mi ngi dëkkoon basra foofu la mujjee woon a dëkk di àndandoo yenent boobu sallallahu alayhi wa sallam ñu koy wax xaadimu rasulullahi nga xam ne moom moo daal liggéeyal yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne bi mu amee fukki at lañ koy yóbbu ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yaayam sayyidat ummu sulaym radiyallahu anha moo ko yóbbu ci yenent bi sallallahu alayhi ngir mu koy liggéeyal maanaam mu def moom fukki at itam yenent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna maanaam nga gis ne moom vingt ans la amoon bi yenent bi di génn àdduna sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dixième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñu ne quatre-vingt-onzième maanaam nga gis ne kon euh, moom to maanaam ginnaaw bi yent bi fi yent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee maanaam def na quatre-vingts quatre-vingts ans dund na dundaat na ko moo tax taabi yu ndaw yi mooy ñi xam ne ñoom ñoo ko gis moom radiyallahu taala anhu wa ardaahu ñu ngi ko doon dàkkante la tamit zul uznayni boroom ñaari nopp yi euh, kon moom euh, kon euh, moom mu ne radiyallahu anhu an nabi mu jëlee ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne wa mu ne jëli nañ tamit ci xuseyn al maanaam xuseyn euh, al muallim maanaam fii nag da ngay gis ne ci càllale gi nga xamante ne moom mooy ju jiitu la maanaam ci beneen moo tax imaam al buxaari rahimahullah indiwaat na ko feneen fi mu wax naan xaddasanaa musaddad qaala xaddasanaa yaxya qaala maanaam an Xuseyn ibnul maanaam nga gis ne mu jëlee ci Xuseyn ibnul Muallim bu boobaa mutaabaa dafa am diggante Xuseyn ibnul Muallim bi ak Shu'ba ak imam Shu'ba ibnul Hajjaj rahmatullahi uh, alal jamii nga xamante ne moom mooy Xuseyn ibnu Zakwaan al Muallim al al Iwazi moom mooy amuñu moom albasari basra la dëkkoon rahimahullahu taala rahmatan waasi'a nga xamante ne moom mu ne qaala xaddasanaa qataada moom mooy ibnu diamata assadusi moom an anas muy ibnu ibnu malik radiallahu taala anhu an nabi jële ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala moom nee na laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axihi maa yuhibbu li nafsihi maanaam subhaanallah comme ni nga xamante ne noonu lañ ko doon gisee ci suñu jotaay yi mooy ne imam al Buxaari ni muy tuddee bunt bi lu ci ëpp mooy yaxu xadiis ci boppam maanaam ngir màggal waxu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ngir jox nga maanaam ngir jox ko sunna maanaam kon titre bi gën ci titre mooy titre bi nga xam ne ab yaxu aaya la wala yaxu xadis la mm. comme moom imam al-Bukhari ni mu koy defee loolu barke bu rëy rëy la bu mu ëppalee ñi ci des ñëpp mm. radiyallahu anhu maanaam nga xamante ne kon maanaam mu ne an nabi mu jële ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala mu ne laa ni du gëm maanaam gëm dëgg dëggi ngëm ahadukum kenn ci yéen am na ci yeneen riwaayo rajulun la wax maanaam benn waay xattaa mbéte yuhibbu mu gëm mu mu sopp li akhihi ñeel mbokkam maanaam mooy mbokkam jullit ñi li nga xamante ne euh, yuhibbu loolu la euh, loolu la sopp li nafsihi ñeel boppam euh, kon kon kon kon maanaam moo tax riwaaya bi nga xam ne booy bu seen al bi Euh, Abu Nu'aym tamit solo na ko maanaam ci mustadrajam ci yoonu Ibrahim al Harabi mu jële ko ci Musaddad maanaam Musaddad bi nga xam ne moom mooy sëriñu imam al Bukhari rahimahullah mu jël ko ci Yahya al Qattan maanaam niki noonu euh, li nga xam ne fii tamit mat naa leeral moom mooy yaxu xadis bii nga xam ne moom la ñu indi mooy yax mooy riwaaya Shu'ba la maanaam du riwaaya Husayn al euh, Muallim amma riwaaya Husayn al Muallim maanaam bi nga xamante ne moom la jëlee ci Musaddad mbom moom mooy daf ne laa yuminu abdun xatta yuhibba li axiihi wa li ma maa yuhibbu li nafsihi maanaam kon laa yuminu du gëm ahadukum kenn ci yéen laa yuminu du gëm dëgg-dëgg ngëm kenn ci abdu abdun ab jaam ab jaam xatta mbete ba mu sopp li axiihi ñeel mbokkam wa li jaarihi ak dëkkandoowam maanaam mooy képp ku nekk ci wetam rek mooy képp ku muy dajel waaw loolu mooy jaar mooy ki nga xam ne moom moo moo dëkkaale ak yow moo nekk ci sa ci sa wàll moom mu ne kon nag euh, hadith bii dafay jàngale ne maanaam bokk na ci maqa maanaam ngëm nit ki koy incarner dëgg-dëgg ngëm moo tax du ay wax kese mooy dafa war a nekk koo xam ne dafa laabal xolam ci lépp loo xamante ne ak mbañeel la ak soxor ak kañaan ak loo xamante ne ak ñàkk yéene nit ñi lu baax maanaam mu setal ko ci xolam completement loolu dafa bokk ci li nga xamante ne moom mooy ngëm te nit ki du mën a yegg ci yàlla dëgg dëgg yegg lu dul xanaa jikko yooyu mu den dindi ko ci xolam loolu moom moo tax jaam bi war na def man maanaam war na xar tànk tubéyam ngir amee jikko yooyu ngir xotti maqaama boobu ñu yegg ci beneen bunt mu ne baabun beneen bunt ah taxrij bi naa am jazakumullahu xayran taxrij bi ah, xadis bi imaam muslim rahimahullah soloo na ko ci xadis numéro cinq ci ñaari euh, bërëb imaam euh, imaam at-Tirmidhi solo na ko ci xadis numéro 2515 imaam an-Nasa'i rahimahullah solo na ko ci xadis numéro 5016 euh, niki noonu imaam Ibn Maaja solo na ko ci xadis numéro 66 niki noonu imaam Ahmad rahimahullah solo na ko ci bërëb yu wuute solo na ko ci juróom-ñaari bërëb. kon loolu moom moo nekkoon kon euh, hadis numéro 13 bi léegi kon ñu daal di jàll ci baabun buntu voilà beneen hadis bi nga xam ne moom mooy maanaam beneen bunt bi mu ne baabun buntu ngi nii mooy xubbu rasuli sopp yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne alif lam gii lil di la maanaam mooy ki nga xam ne moom moo tax ñuy wax moo tax bu ñu nee yenent bi rek sallallahu alayhi wa sallam kenn du wuute ñu xam kan ñu wax laaj waaw kan la ci yenente yi déedéet sayyiduna rasulullahi la sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam minal imaani dafa bokk ci ngëm maanaam kon sopp yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam minal imaani dafa bokk ci ngëm mu ne euh, kon ñu jàll ci maanaam te loolu mooy dëgg dëgg sax mooy ponki ngëm maanaam ngëm dëgg dëgg mooy sopp yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam gis nga li ñu doon wax sànq maam nga bëggal sa mbokk li nga xamante ne moom mooy li nga bëggal euh, sa moroom maam nga bëggal sa moroom yi li nga bëggal sa bopp loolu nit ki pour mu incarner ko li ci gën a yomb yoon wa ca gën a gaaw mooy sopp yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax bu boobaa danga nga koy soppal képp ku mu am te danga gis ne mboolem mbindeef yi ci moom lañ cosaanoo bu boobaa nga bëggal ko ñëpp loolu bu boobaa daal di yomb ci yow gi nga xamante ne moom ngay bëgg yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa képp kuy dem ci yàlla loolu moom mooy bunt bi te moom mooy li nga xamante ne muy may gi gën a rëy gi yàlla di mayaate li gën a rëy bu ñu la laajee lan mooy li gën a màgg li yàlla di may doomu aadama nee ko mooy sopp yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu képp ku ko am yàlla may na la li gën a màgg li nga xamante ne moom lay moom lay joxe te loolu boobaa mooy ne bu dee sopp nga ko te sopp googu dëggu te te ba yegg fii nga xamante ne moom lay wax dara jombutu la ci yoonu yàlla dara dara jombu la ci nga xam te ne mahabba boobu mooy sa yoon mooy nekk sa yoon léegi mbëggeel googu mooy nekk sa yoon te yoon woowu mooy yoon wi gën a gaaw mooy yoon gën a màgg mooy yoon gën a rëy mu ne xaddasanaa abul yamaan euh, moom gisoon nañ ko mooy alxakam ibnu naafia te moom mooy abul yamaan albahraani alximsi euh, waaw nga xamante ne ab jigéen ju dëkkoon ca bahra moom moo ko gore goreeloon moo tax ñu naan ko al Euh, bu bokkoon ci Bahra moo ko goreel moo tax ñu naan ko al-Bahraani euh, nga xam ne jigéen jooju ummu salaama lañ koy wax euh, rahmatullahi alayha nga xamante ne moom kon dàkkantalam moom mooy abul yaman noonu la siiwee moom am ñu ngi génn àdduna deux cent vingt et unième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu ne deux cent vingt deuxième année la maanaam li nga xam ne moom lañu ñu waroon a wax te fàtte ko ci suñu xadis bi weesu mooy ñi ko solo ñëpp waa Basra la ah. mooy xadis boobu waa Basra ñoo ko moom dégg nga qaala nee na kon xadis bi naa Abul Yamaan ah te moom mooy na ah, alxakam ibnu Naafi' rahimahullahu taala qaala nee na axbarana xabaare nañu kan mu ne Shuaybun te moom mooy Shuayb ibnu Abi Hamza ah, di diinaar al qurashi al umawi mawlaahum moom nga xamante ne abu bishr alximsi mooy abu abu bishr lañ koy dàqantele alximsi moom lañ koy wax maanaam nga xam ne qurashi la uma umawiyu la maanaam ngir mawla la maanaam mooy ci waa banu umayya la waaye ximsi la maanaam ko loolu moom mooy euh, mu ne qaala wax na ne xaddasanaa xaba nettali nañu abu zinaad maanaam kii tamit beneen kenn la ci ñi nga xamante ne moom daanaka waree fu ko mën a réere maanaam ndax càllaleem gii anil aaraj an abi hurayra xeetu càllale googu mooy bi gën a wér ci càllale yi bokk na ci yi ñuy wax ne asaxul asaanid la bokk na ci càll yi gën a wir ci càllale yi eh, xadiis yi nga xamante ne moom mooy eh, abu zinaad moom mooy abdullahi ibn zakwaan al qurashi rahimahullah ñu koy wax abu abdurrahman al madani ngir na madina doon ñu mu gën a siiwee ci eh, abu zinaad rahimahullahu taala rahmatan waasi'a moom mu ngi génn àdduna cent trentième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am na ñu ne cent trente et unième année la génn àdduna am na ñu ne cent trente deuxième année la génn àdduna moom mu ne anil aaraj te al aaraj mooy abdurrahman ibnu hurmuz ah ibnu kaysaan al aaraj al aaraj mooy ku ku ku làgg ku làgg maanaam moo tax ñu koy wax al aaraj maanaam mooy dafa dafa dafa làgge mooy dafa lafañ moo tax ñu nan ko al aaraj maanaam kon euh, moom abdurrahman ibnu hurmuz subhaanallah maanaam dañuy gis ne ci suñu xadis yi ah, gis nga gisoon nañ sànq Qataada Qataada ibnu Di'aamat as-Sadusi moom dafa silmaxa woon maanaam te dafa bokkoon ci li nga xam ne moom la remarqué mooy mooy moom silmaxam sax dafa gënoon a garaw parce que moom place fi bët yi di ne foofu xarul maanaam fi bët yi di fii xarul moom noonu la noonu la ah, moom noonu la ah, noonu la meloon maanaam boo te biñ tàmbalee ba léegi dañuy gis dañ naan diw sàngam daa silmaxa woon diw sàngam dafa lii woon voilà te maanaam mooy ne euh, ñun ci suñu diine ji amul lu ñuy wax ségrégation ay discrimination entre ñun nit la ñu xam nit xam nga nit moom lañ xam amul kii góor la kii jigéen la kii euh, euh, dafa handicapé wala handicapé wul déedéet ñun xamuñu loolu liñ xam mooy nit maanaam bu boobaa képp ku mën a doon maanaam da ngaa noo mën a mel ay da ngaa ñuul ak da ngaa weex yooyu ñi tardé ñoo koy waxtaanee maanaam di wax ci affaire diine naan. naan nit ñu ñuul ñeeg nit ñu weex ñi loolu yëpp yi retard la maanaam loolu ku tardé piir moo koy def loolu ku vraiment koo xamante ne euh, vraiment tàmbaleegul départ sax yoonu yàlla moo koy wax di nit ku ñu maanaam di di di di toog di naan ay di euh, défendre ay damay défendre nit ku ñuul wala may défendre nit ku weex loolu moom ku ku départagul yoonu yàlla moo koy wax parce que amul loolu moo amul amul diggante amul loolu amul ci diine ji ñëpp ñoo nekk benn saxaaba yenente bi sallallahu alayhi wasallam façon fu nekk lañ dëkkoon ñu ñëpp benn lañu ay nit lañu nit lañ nit lañu xam xoolal xoolal ñii ñii maanaam nit lañu xam te terewul da gis boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim fonk leen yëkkati leen di leen màggal teg leen fu ñu tegul kenn fu ñu tegul sax seen ndey ak seen baay ngir màggal leen ngir lat ngir ki ñu doon dëgg-dëgg lu tax ndax ni ñu meloon ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa lii moom mooy ñu amul amul amul loolu amul ci suñu suñu sa suñu loolu amul amul ci suñu diine ji loolu amul ah? amul dégg nga dégg nga kon mu ne Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan al-Araj ah? <laughs> Abu Dawuda moom mooy dàkkante moom tamit Abu Dawuda al madani dañuy wax tamit dañ koy dàkkante la tamit Abu Hazim rahimahullah mi ngi génn àdduna 117e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ni ko noonu moom mu an abi hurayrata moom radiyallahu taala anhu moom mooy borom voilà abdurrahman ibnu sakhrin ad-dawsi radiyallahu taala anhu sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bokk li mu ëpp maanaam nekk ki ëpp li mu solo xadis ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallama nga xamante ne moom mu ngi génn am na cinquante-septième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa am na ñu ne cinquante-huitième am na ñu ne cinquante-neuvième nga xamante ne dafa bàyyi léppam ànd ak yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam soloo xadiisu yenent bi sallallahu alayhi wasallam nu ko kenn solowul jànge ko nu ko kenn jàngewul jox ko yitte bu ko kenn joxul moo tax borom bi subhaanahu wa taala yëkkati na ko ba nga xamante ne ci biir borom xam yi naka noonu kenn mënul tudd sunna yenent bi sallallahu alayhi wasallam te tudduloo sayyidina abu hurayra radiyallahu taala anhu wa ardaahu anna bi moom nee na anna rasulallahi nee na ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na fa wallazi waat naa ci ki nga xam ne nafsi sama loxo sama bak sama bakkan bi yadihi ci loxoom la ne maanaam boobu xeetu waatin la woo xamante ne lu dul benn du ñaar ci ay xadis yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daf koy faral di ñaar di di di waatee mm-hmm. maanaam di giñe maanaam mu ne laa yuminu du gëm ahadukum kenn ci yéen xattaa mbete na man ma nekk ahabba di gën a ki gën a sopp ilayhi te moom min waalidihi ci waajuram maanaam wa waladihi ak doomam maanaam bu boobaa nga gis ne mu jiital waajur wi ngir ne moo gën a bari mm-hmm. maanaam nit ku nekk am na waajur waaye nit ku ne amul doom maanaam niki noonu euh, am na ci riwaaya bu imam an-Nasa'i euh, rahimahullahu taala ngir ne xadis bi maanaam moom imam al-Bukhari yi moo ko solo ak imam an-Nasa'i yi ñoom ñaar rekk ko solo ci asxaabu kutubu sitta maanaam moom mooy mooy riwaaya bi nga xam ne moom mooy bu al imam an-Nasa'i xadis mille 5015 moom dafa ni moom Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu mu ngi nettali di jële ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wallazi nafsi bi yadihi laa yuminu ahadukum hatta akuna ahabba di min waladihi wa walidihi maanaam Euh, riwaaya yi nag li ci ëpp mooy waalidihi wa waladihi waaye fii dafa ne min waladihi wa waalidihi maanaam maanaam ne moo gën a sopp ci moom ci waladihi doomam wa waalidihi ak waajuram maanaam loolu li nga xamante ne moom lay tekki mooy ne euh, bu boobaa li li ñu jiital waladihi mooy doom ji mooy maanaam euh, takk maanaam bëgg ak sa xol ni muy takkee ci moom moo gën a foor moo gën a foor loolu moom moo tax moo tax mu ne min waladihi wa walidihi am na yeneeni riwayat yu xadis bi waaye xadis bi yi nga xam ne Seydina Abu Hurayra moo ko solo radiyallahu taala maanaam saxaaba bii spécifiquement ñoom ñaar ñoo ko solo ci asxaabu kutubu sitta maanaam lii day tegtale ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu war a gënal lépp maanaam moom moo ñu war a gënal suñu suñuy jur moo ñu war a gënal suñu bopp moo ñu war a gënal sax su moo ñu war a gënal suñu ay doom maanaam loolu moom moo tax bu fekkente ne ñun suñu wayjur yi dañoo am luñ ñu wax wala luñ ñu ni ki noonu suñu doom yi am luñ ñu defloo ñu gis ne lii kat yenent bi sallallahu alayhi wasallam àndu ci ñoom moom pertinent comme ni nga xam ne noonu moom ni ko ni ko wol sama mbokk wolof yi di léebe bu jinne soxlaa daqaar moom ku yëg daanu maanaam loolu moom mooy ne yenent bi moom sallallahu alayhi wasallam ay mbirum bu taxawee amul leneen yenent bi rek sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te loolu moom mooy li nga xamante ne mooy symboliser bëgg gi waaye maa bëgg yi nab yi maa bëgg yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye jaralu la def benn sunna jaralu la da teg teg dara dara lu ñu wax rek nga ne non loolu dañ koo sopp kese wala lu ñu wax nga ne non en fait dañ koo sib waaye te bi sallallahu alayhi noonu la doon doxale ana sa sa meloog yenente bi yow ana lan nga bëgg ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nañu yàlla sàmm ah, kon Euh, loolu moom mooy euh, loolu moom mooy xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis bu njëkk bi ñaareelu euh, xadis bi moom mu ne mu ne mooy xadis numéro 15 mu ne xaddasanaa Yaxya Yaqub ibnu Ibrahim te moom mooy ad-Dawraqi rahimahullah mooy Yaqub ibnu Ibrahim ibnu Kathir ibnu Zayd ibnu Aflah ibnu Mansour ibnu Muzahim ad-Dawraqi yi dekk xaafis bu mag a mag a mag rahimahullah dàkkantalam di Abu Yusuf muy Abu Yusuf al-Abdi al Baghdadi al Farisi nga xam ne moom al nga xam ne perse la ci ci cosaan moom ci boppam ndax ya Yaqub ibnu Ibrahim yi ad-Dawraqi bokk na ci sëriñ yu mag yi nga xam ne ñoom ñooy sëriñu imaam al Bukhari rahimahullah di sëriñu waa ashaabu kutubu sitta moom mooy moom bokk na ci ñi nga xam ne. Euh, waa asxaabu kutubu sitta mooy imam al Bukhari imam muslim imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi imam an-Nasa'i ak imam Ibn Majah rahmatullah alayhim ñoom dañoo bokk jàngandoo ñoom ñëpp soloondoo directement ci sëriñ yi kii bokk na ci ñooñu am na ñeneen ñu ñuy gis insha allah bu dee euh, jotaay bi dinañ ko may suñu ko mayul tamit dinañ leen gis ci jotaay bi di ñëw mooy ñoom Yahya mooy Muhammad euh, mooy Muhammad ibn al-Musanna Muhammad ibn Bashar ak ñeneen rahmatullahi alayhim Eh, incha allahu taala amaana dinañ leen gis kon Abu Yusuf noonu mooy dàqantalam mi ngi gane àdduna cent soixante sixième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna deux cent cinquante deuxième année ginnaaw gàddaayu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ne eh, Baghdad la dëkkoon maanaam nga gis subhaanallah ñu dëkk côté boobu ni ñu bëree Irak maanaam bu ñu jëlee Irak rek yaa subhaanallah mu ne qaala xaddasanaa ibnu olayyate mooy ismail maanaam moom mi ngi tuddoon ismail ibnu ibrahim ibnu miqsam al asadi waaw maanaam euh, euh, dàkkantalam mooy abu bishr al basri maanaam lu tax ñu naan ko ibnu olayya ndax maanaam yaayam moo tuddoon olayya ndax yaayam moom mooy ki nga xamante ne moom moo nekkoon sëriñu waa basara ci jamonoom maanaam yaayam mooy sëriñ bi voilà daan jàngale xadiis foofu maanaam moo tax ñu naan ko Ismaïl ibnu Ulayya moom yaayam la gënoon a siiwee maanaam loolu day rejoindre ba tey li ñu doon wax naan ay xamuñu ñun xamuñu góor la jigéen la euh, mag la ndaw la euh, euh, ku xees la ku weex la ku ñuul la ku chocolat la ku bëla yooyu yëpp xamuñu ko xamuñu ndax handicapé na wala amu ko déedéet nit la ñu xam maanaam loolu moom mooy suñu diine ji ñun ci loolu lañ ko tabax maanaam loolu la ko borom bi bokk subhaanahu wa laa tabax te ci kaw loolu lañ war a dox loolu moom mooy julli pire noonu lañ war a doxale maanaam kuufi euh, euh, kuufiyul asl la maanaam moom Ismaïl ibnu Aliya bi maanaam ibnu Ismaïl nga xam ne moom ak si moom ak yent yàlla Ibrahim Ismaïla dañoo bokk ñaar boo bokk mbir mu mooy ne moom papam Ibrahima la tuddoon comme Ismaïla maanaam c'est yent yàlla Ismaïla alayhi salaam maanaam kuufiyul asl la maanaam ci cosaanam kuufi la ñu gën koo xamee ci ibnu Aliya euh, moom mbokk la ci ku ñu tuddee Rib'i ibn Ibrahim moom Abu Bishr kon moom moo nekkoon dàqantalam ñu ngi génn àdduna 193e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ñu ne 194e ane ci la génn àdduna mu ne an Abdul Aziz ibn Suhayb nga xamante ne bokk na ci ñi gën a siiw ñi gën a wér ci ñi nga xam ne ñoom ñoo sorowee ci Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu muy Abdul Aziz ibn Suhayb ñu koy dàqantalee Abu Hamza al-Bunani eh, nga xamante ne moom mawlaahum nga xam ne al-Basri Basra la Euh, dëkkoon euh, moom moo tax moom ñoo ak ñoom Qataada ah, ñoom ñoo gën a siw ak ñoom ñoom Amash ñoom ah, ci ñi gën a siiw ci ñi solowee ci euh, Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu an Anas ibn Malik ah, waxoon nañ ko ci waxoon nañ ko malik ibnu darir ibnu damdam radi al an najjaari al taala anhu wa ardaahu an nabi mu jële ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xaa maanaam nee na xaa wa xaddasanaa aadam te moom mooy waxoon nañ ko mooy abi iyas lu ci ëpp nag aadam lay wax maanaam danaan rek xaddasanaa aadam maanaam waaye gisoon nañ ko ci bañ ko njëkkee gis maanaam mu ne woon xaddasanaa aadama abi iyas maanaam muy sëriñ imam al buxaari bu mag rahimahullahu rahmatan waasi'a mu ne xaddasanaa aadama mooy loolu moom mooy turam dañ <coughs> euh, maanaam moom mooy turu abu iyaas mm-hmm. dañuy wax tamit ne ne Naahiya la tuddoon ibnu Muhammad ibnu Shuayb al-Khurasani al-Marwazi Marwa la dëkkoon mm. euh, maanaam muy al-Asqalani maanaam al-Khurasani al-Marwazi at-Tamimi mawlaahum mm. al-Baghdadi mu mujjoon a nekk Baghdad maanaam mi ngi génn àdduna deux cent vingtième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu ne deux cent vingt et unième la maanaam moom mooy amun an Shu'ba gisoon nañ ko sànq ah, mm. an Qatada moom tam gisoon nañ ko euh, Shu'ba ibn al-Hajjaj Qatada di Di'aamata as-Sadusi an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala maanaam nga gis ne kon euh, dafa indiwaat beneen càllale boo xamante ne ndax ndax càllale yi ñaari yëpp duñu bokkuñu maanaam waaye ñaari càllale yëpp ci Seydina Anas la dem maanaam ñoom ñëpp ay basara lañ maanaam ñoom ñëpp gaa yi li leen boo leen xoolee càllale gi yëpp ñoom waa basara lañ radiyallahu taala maanaam wala bokk waa waa waa iraq lañ maanaam an anas mu jëlëj sayyidina anas radiyallahu taala anhu qaala nee na qaala nabiyu yenente bi sallallahu alayhi nee na laa yuminu du gëm ahadukum kenn ci yéen hatta mbéta akuna ma daal nekk ahabba di gën a sopp ilayhi ci moom min waalidihi ci waay juuram bu góo ci waay juuram wa waladihi ak doomam wan naasi ajmaina waaye mu teg ci fii moo tax euh, riwaaya sayyidina anas bi radiyallahu taala anhu mooy ne wan naas ak nit ñëpp ajmaina ah, mboolem seen ah, ah, maanaam riwaaya bi nga xamante ne moom mooy riwaaya Qataada bi bi nekk xad moom moom maanaam mook mook comme bu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu soof ko def ci yokk wan naasi ajmaina waaye baatu Abdul Aziz mooy Abdul Aziz ibnu Suhayb tamit noonu la sauf que Euh, daf koo indee comme ni nga xam ne noonu la ko ibnu Xuzayma indee euh, ci saxeexam mu jële ko ci Yaqub bi nga xam ne moom mooy Yaqub ibnu Ibrahim ah, ad-Dawraqi rahimahullah bi nga xam ne mooy sëriñu imam al-Bukhari ci càllale gi waaye daf cee teg da moom nim li mu ci teg mooy min ahlihi wa maalihi maanaam au lieu de min walidihi wa waladihi maanaam min ahlihi wa maanaam laa yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min ahlihi wa maalihi wan naasi ajmain maanaam kon loolu la maanaam kon nga gis ne càllale gi càllale kan la riwaaya kan la ah riwaaya Qataada la ndax riwaaya Abdul Aziz ibnu Suhayb bi nga xamante ne moom la jëlee ci Yaqub ibnu Ibrahim te imam ibnu Xuzayma rahimahullah soloo ko ci même càllale gi bi mu yegsee fii daf koo leeral maanaam nga gis ne maanaam ñoom bu ñu ñëwee maanaam le fait mu wax nii maanaam mooy riwaay bi bi riwaaya Qataada la waaye du riwaaya kan du riwaaya Euh, Abdul Aziz ibnu Suhayb jële ko ci Seydina Anas radiyallahu taala anhu maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo teqale riwaaya yi ñu def taxrij xadis bi mu daal di jeex insha allahu taala euh, moom mooy ne xadis bi kon imaam muslim rahimahullahu taala soloo na ko ci xadis numéro 44 ci ñaari bërëb euh, imaam imaam an-Nasa'i rahimahullah xadis numéro 5013 ak mille 5014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 lan moo ñu koy wan ni que ni euh, Dubu Abdullah Dubu Abdul Aziz waaw waaw parce que riwaayé bi Abdul Aziz riwaayé bi bi imam Xuzayma solo. Mhm. mu jëlee ci Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi rahimahullah topp càllale bi ba ci Abdul Aziz ibn Suhayb mhm. mu jë mu ñëwee jëlee ko ci euh, mu ñëw jë indi ko ba ci euh, ba ci Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu moom nee la ko solowee maanaam nga gis ni baat yi ñaari baat yi du benn maanaam ñoom ñëpp ñoo soloo xadis bi ci ay càllale yu wuute waaye am na différence bu ndaw ci baat bi waaye comme xadis bi xadis Seydina Anas la radiyallahu taala dañuy gis ne même xadis bi la maanaam loolu la ñuy wax riwaayatu bil maana maanaam riwaayatu bil maana moom mooy mu indi xadis bi waaye indee ko ci baat yoo xam ne dañuy jege wantoo voilà waaye fii le fait mu yokk ci euh, wa maalihi ak alalam mooy wane ne Euh, fii daf ciy dugal beneen beneen mbir mooy ne ak alalam maanaam mooy ne euh, nit ki ni muy bëggee waajuram foor na waaye am na yeneen xeetu bëgg mooy bëgg alalam itam beneen xeet la ci xeetu bëgg yi waaw te loolu la leeral na ko fii ak waa këram ñoñam wa yi maanaam ñoñ souvent dañ koy faral di wax insha allah xam naa jotaay bi ñëw dañ ko répété waat maanaam dañ koy wax fekk soxna lañ ciy jublu léeg-léeg maanaam nga gis ne kon ñoom ñëpp dañ ci daal di dañ ci daal di duggaale maanaam bu boobaa koo am rek képp koo am rek maanaam réew xadis bi li mu ci jublu rek mooy ne képp koo am yow yenent bi sallallahu alayhi moo la war a gënal bëgg moom la moo la war a gënal lépp moo la war a gënal ñépp voilà moo la gënal lépp lépp moo la gënal gënal ñépp waaw loolu laa lay wax mais loolu loolu ci loolu imam ibnu Xuzayma moo ko sol looloo tax moom indiwu ko mais boo xoolee ñaari càllale la la indil fii mooy mooy bi ñu mujjee gis bi ak xam nga dafa indi xaa waaw xaa bi waaw. voilà daf may demee haddasana Adam non hmm. Yaqub ibn Ibrahim plutôt après mu indi xaa daal di wax haddasana Adam. Hmm. voilà maanaam ñaari càllale yu wuute la. maanaam Yaqub ibn Ibrahim sëriñam la. Adam ibn Abi Iyas sëriñam la. voilà rahmatullah alayhima leer kon fii lu may wan ni ci ci mujj bi. waaw non loolu loolu loolu mënoo koo xamee ci ci yàqu téere bi. loolu doo ko xamee ci yaxu téere bi loolu loolu ci yér voilà loolu foog nga am genre voilà nga nga nga nga nga nga nga ngay gis yeneen téere yi wala nga dem ci si sharxa yi nga gën ko ci yaatal wala yu mel noonu mais doo ko gis ci yaxu téere bi nii ah. maanaam mais loolu dañoo soxla leeral ko rek ah. ngir ngir ñu xam ko rek waaye du du leneen ah, voilà voilà nga jël ko waaw boo jëlee crayon bind ko ci wet gi di nga ko di ko am insha allah wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala